mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi dellu siwaat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu dars tawxid bi ñuy amal suba jot ci sunu téere boobu di charx baadu fawaidi surati alfatiha bu ko defee ñi ngi woy di ànd ak borom téere bi gannaaw ba nga xamante ni nii tàmbale woon na di indi li saar wi ëmb te mu nekk mbir yi nga xam ni saar wi da koy saxal lu mel ni tawxid lu mel ni ñaan kadalika lu mel ni yónni gi ñu yónni yonant yi bam ca pare ci la tàmbalee indi beneen wàll gi maanaam mbir yi nga xam ni saar wi da koo ëmb waaye nag mu nekk loo xamante ni nii saar wi da koy dàq da koy delloo ma yooyu indi na ca la nga xam ni moo aju ci la safa yi di wax muy philosophie ci lan ci dàq amuk sunu boroom bam ca pare mu ñëw ci mushrikuun yi muy bokkalekat yi ñay jaamu leneen lu dul yàlla wala boog ñuy jaamu yàlla di ko bokkaaleek leneen gannaaw loolu nag mu ñëw ci beneen wàll foofee lay waxee naan wa fiha radd ala tawaifi hadihi al umma allati ishtattat an tariqi al haqq kal jahmiya wal mu'tazila wal ashaa'ira alladina dallu fi baabi alqadaai walqadar wa radd ala nufaati alsifat almuattila alladina attalu alasmaa walsifat min jahmiyatin wa muctazilatin wa ashaaciratin wa maturidiyatin wa gayrihim kullu man nafa sifaat aw nafa shay'an minha fa haadihi suura taruddu alayhim mu ne kadalika nekk na ci delloo goo xam ni saar wi daf koy delloo maanaam dafa ëmb akuk delloo lañuy delloo nag day nekk imma pas-pas boo xam ni wérul comme ni mu jiitoo woon wala boog ab doxalin ci jaamu yàlla boo xam ni wérul comme ni mu ci xadis boobee nga xam ni sunu yaay Aïcha moo ko solo man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa képp koo xamante ni nii sos nga ci sunu mbir mii maanaam diine ji mbiru yonante bi mooy diine ji mbiru àdduna bokk ci maa laysa minhu loo xam ni bokk ci fa huwa radd dees na la ko delloo bu ko defee kon ya nga xam ni mooy ay xeeti pas yoo xam ni dafa tegu ci falsafa muy philosophie wala mu tegu ci yeneen xeetu gëm-gëm moo xam gëm-gëmu païen la wala boog gëm-gëmu grec yi la wala gër gëm-gëmu indu yi la wala gëm-gëmu perse yi la wala gëm-gëmu majus yi la wala gëm-gëmu nasara yi la wala yahud yi ak yu demee noone donte ña koy wax dañoo nekk ay jullit comme bokkut ci islaam bokkul ci alquran bokkul ci sunna yooyee des koy delloo mu ne kon nekk na ci delloo goo xamante ni nii day dal ci kaw ala tawaifi hadihi al umma ci kuréel yi nga xam ni ñi ngi ci xeet wi muy xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne umma dafa am ñaari façon ummatu daawa ak ummatul istijaaba ummatu daawa mooy ñi nga xam ni ca ñoom lañu yónni yonant bi sallallahu alayhi wa te xam ngeen ni yonant bi dañ ko yónni ilan naa kaafa ci nit ñëpp kon ñoo ñëpp ñooy umatul daawa mooy ñi nga xam ni yónni nañ ci ñoom yonant bi sallallahu alayhi wa ngir mu wooleen kenn génnu ci beneen bi mooy umatul istijaaba mooy ñi nga xam ni nag gannaaw ba yonant bi wootee ñëw nañ wuy si ñooñu ñooy ummatul istijaaba fii nag mi ngi ci jublu ñi nga xamante ni ni ñooy ummatul istijaaba ndax gaa ñi gannaaw ba nga xamante ni wuyu nañ am na ci ñoo xam ni am na ci mbir yuñ tàbbi mangoog mu ne kuréel yooyee nag nga xam ni ñoom kat dañoo sori allati ishtattat an tariqil xaq sori wëlis yoon wi nga xamante ni nii mooy yoonu dëgg mangoog xam ngeen ne rot na ci xadis boo xam ni ñu bari ci saxaaba yi soloo nañ ko comme ku mel ni muawiya ibn abi sufyan radiallahu anhu ak ñeneen ñu dul moom ci saxaaba yi abu daawud tirmizi ibn maaja ak alxaakim génne xadis boobee ma ngoog mu nekk xadis bu siiw comme ni ko boroom xam-xami xadis yi waxe ma ngoog muy ban xadis muy xadisu iftiraqil umma xadis bay wone wala feeñal tàqalikoo wi nga xam ni xeet wi dañ koo tàqalikoo ma ngoog fa sunu yonante alayhi salaatu wasalaam di waxee naan yahuud yi tàqalikoo nañ ci juróom-ñaar fukki kuréel ak benn nasaara yi tàqalikoo nañ ci juróom-ñaar kuréel ak ñaar mu ne samaw xeet daañu tàqalikoo ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett mu ne waaye kuréel yooyu tàqalikoo yëpp sawara lañ jëm muy tëkku ga ba mu des benn benn rek mooy bi mucc ñu laaj ko benn boobu mooy ban ci riwaaya mu ne man kaana ala misli ma ana alayhi al wa asxaabi kuréel gay mucc mooy ña nekk ca la ma nekk tey jii man ak samay saxaaba ci riwaaya ci muawiya mu ne aljamaa maanaam mbooloo mi mbooloo mi nag abdullah ibnu mas'ud dafa am nu ko tekkee muy saxaabi boobu doon àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa ne aljamaa ma waafaqa alxaq wa in kunta waxdak mbooloo de xam nga mooy lan mu ne du nit ñu bare de déedéet mu ne mooy la dëppoog dëgg donte kenn nit mooy lan ka dëgg donte kenn la mu ne bu boobaa fa antal jamaa xiina izin bu boobaa bu fekkee yow rek yaa nekk ci dëgg yow yaay mbooloo kon gis nga tàqali googee tàqalikoo gi nga xam ni moo xew ci jamono ci biir jullit ñi te alquran tere ko ma sunu boroom dafa waxoon mu ne wa waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen yéen ñëpp buumu borom bi tabaraka wa te muy alquran te muy sirat al mustaqim te muy islaam wala tafarraqu te bu leen tàqalikoo ma ngoog kon alquran tere nañu tàqalikoo ci diina tàqalikoo ci diina lu alquran ŋàññ la lu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tàqaligoo googu nag moo jur tey faiblesse ci biir jullit ñi moo jur tey néew doole gu fés ci biir jullit ñi wallahul mu ne kuréel yooyee nag comme yu mel ni ña ñuy tuddee aljahmiya ak ña ñuy tuddee almutazila ak ña ñuy tuddee ay ashaira alladina dallu fi baabi alqada wal qadar nga xam ni dañoo réer ci buntu dogal mu ne kadalika wa raddu ala nufaati sifa ak delloo ca ñi nga xam ne dañuy dàqi melokaanu borom bi tabaraka wa di ko dàq al muattila alladina attalu al wa sifaat ñooñee nga xam ni dañoo dàq tur ak melokaan yi min jahmiyatin ci jahmiya yi wa mu'tazilatin ak ca waa mu'tazila yi mango nga xam ni ñoom dañoo dàq asma yi wa ashairatin ñoom ñeeñ ashaira yi nga xam ni ñoom lenn ca la nga xamante ni nii moom mooy sifaat yi lañ dàq ma ngoog wa maturidiyatin ak ña nga xamante ni ay maturidiya lañ wa xayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom ñii ñëpp ay kuréel lañ yoo xam ne ñoom ñëpp ñi ngi askane la woo islaam te ku nekk wuuteek sa moroom ci bunt yi ñu tudd buntu dogal ak buntu asma wa sifaat du ñàkk incha allah suñu gënee xoos ci buntu aqida ñu egg ci firaq yi ku nekk maanaam ci firqa bu nekk ñu daal di ciy def ak njàng ak diraasa xool la nga xamante ni moom lañ am ci contenu ak seeni wax ak la nga xam ni moom lañ juuyoo ak alquran ak sunna ma ngoog ndax sunu boroom moom daf ñoo tere tàqalikoo santuñu li nga xamante ni moom lañ nekk naan keelee la keelee la keelee la lam ñu sant mooy waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu loolu nañ ko bàyyi xel saar wi nag muy suuratul fatiha tàqali googu bari googee ak wàcc yoonu sharia gi saar wi daf koy tere fan la koy tere ci saar wi ihdina siraat al mustaqim ihdina gindiñu as siraat al mustaqim yoon bu jub bi kon du ñaar mais benn yoon la diine islaam amul la nga xamante ni nii moom la philosophie créé di ko askanelee la nga xamante ni nii moom mooy yoonu nasaraan yi maanaam wax jooju ñu naan tous les chemins mènent à Rome ba sunu boroom moom assiraat la wax yoon wi kon yoon wi du tous les chemins mais c'est le chemin benn yoon la muy yoon bu ñu xam te muy islaam di yoonu alquran ak sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag mu tegu ca la saxaaba ya ridwanullahi alayhim nekkoon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax mu nekkoon kullu man nafa sifaat képp koo xam ne rek dàq nga melokaani borom bi tabaraka wa taala aw shay'an minha wala lenn ca melokaan ya fa haadihi suura wila saar te ruddu alayhim dafay delloo dafa leen di maanaam radd day delloo la nga xamante ni nii moom lañu téye te mu wàcc yoon wi nga xam ni mooy yoonu siraatal mustaqim bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan boroom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tey siir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa